wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd fa yaqulu al-imam al-hafiz al-alam abu zakariya yahya ibn al-sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursalin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamina ashar wa an jaabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa xataba ahmarrat aynaahu wa alaa sawtuhu washtadda ghadabuhu hattaa ka'annahu munziru jayshin yaquul sabbahakum wa massaakum wa yaquul bu'ithtu ana was-saa'atu kahaatayn wa yaqrunu bayna isbacihi as-sabbaabati wal-wustaa wa yaquulu ammaa bacdu fa inna xayral hadiisi kitaabullaah wa xayrul hudaa hudaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuuri muhdasaatuhaa wa kullu bidcatin dalaalah ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رحمه الله رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil fii ginnaaw ci garab gi buntu bi nga xam ne moom lañ ubbi woon ci jotaay bi ñu génn nga xam ne moo waxoon nañ la moo garab gi ñu jóge daanaka dañoo bokk mbir muy garab gi nga xam ne moom lañuy gaaral di ñu ko présenté ci toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiya allahu anhum ajma'ina amin buntu bi nga xam ne mooy wax ci tere gi ñu tere bidaa yi ak yi nga xam ne dañ koo sos ci mbir yi ci diine ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ lim ko ubbe woon ci alquraan ak xadiisu sayyidatu Aisha ci ñaari riwaay yi nga xam ne al imaamu muslim benn bi muttafaqun alayhi la beneen bi al muslim ibnu al hajjaaj rahmatullah ala al jamii ñoo ko moo ko wéete muy man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd riwaay imaam muslim beneen man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd voilà gisoon nañ xadis boobu li nga xam ne moom la alqasim ibnu muhammadin ibn abi bakr radiyallahu taala an ali siddiq daal di woon wax ca li waraloon mu waxoon ne haddathatni aishatu ah sama bàjjen bi sayyidatu aisha de moo ma nettali <coughs> wax xadis bi képp ku jëfug jëf boo xam ne amoo ci ndigal yonente mi alayhi salaatu salaam dañ la koy delloo loolu nag euh, ci wasu yeey la doon wax ndax waa ji dafa <coughs> jël ñetti këram kër gu nekk mu jël mu xaaj ko ñetti xaaj bu ci nekk mu joxe ci un part euh, de daal di dénkaane loolu def testament mu ne ko loolu du dox voilà loolu euh, taxuñu woon ñu jóg waaye masala la bu gën xóot loolu al Seydina al Qaasim Euh, ibnu ibnu Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhum moom noonu la ko gisee ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu amu ci ndigalam comme liñ waxoon ne moom la waxoon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas as-sulus wa sulusu kasiir aw kabiir ah boobu demee daal la mënoo joxe dangay testament un tiers te un tiers sax bari na wala rëy na loolu moo tax ku mel ni al-Qaasim ibn Muhammad mi jàpp ne wala radiyallahu anhuma affaire bi moom comme que waa ji testament bi daaw dépassé li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon fu nekk mu def fa un tiers te ñetti kër la mooy ëpp na kon un tiers te un tiers bi benn ci ñetti mooy alalam jim bàyyi lépp wala jim am lépp ci kaw loolu la ñuy la lay def lay xaaj ñetti xaaj moom nag mu jël alal yi kër ya bu nekk mu def ko ñetti ba pare def fee benn xaaj bi na xaaj benn xaaj mu ne loolu du jàll layoo lii Euh, waaye boroom xam-xam yi d'une manière générale <coughs> rahmatullah alayhim dëgg la am nañu wax loolu mais ñooñu euh, daa am luñ ko tënkee li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne bu dee testament la comme niñ nga xam ne gisoon nañ ko ci siira bi walillahi alhamdu wal minna yaataloon nañ ko bi ñuy gis ilmul mawaris li jëmoon ci wàllu miraas euh, voilà yaataloon nañ affaire boobu noonu walillahi alhamdu wal minna mooy kene bu dee nit ki day génn dafa def testament <coughs> bu ëpp ak li yonent ma saa saa wax waaw bu def lu ëpp boo xa boo xaajee alalam yépp benn ci ñett benn ci ñett bu ko defee mu ëpp ko kon boobu dañuy bàyyi ñi nga xam ne ñoo koy donn ñoom lañuy ñuy bàyyee mbir mi waaw buñ nee déedéet d'accord ñu noonu daal yonent ma saa saa waxoon ne bari na ci la ñuy yem un tiers bu boobaa un tiers lay yem waaw boobaa. yow bu doon ne testament bi diw waxoon nañ ko jox lu ëpp loolu yow mënoo ñëw ci ginnaaw di réclame bu ngeen demee ci justice devant al qadi nga ñëw mu ne woon lan mooy seen lan moo leen ndax euh, bul fàtte wa ida fa ida tana wa ida tanazatum ah, fi shay'in waaw nañ ko bu ngeen xëccoowee ci dara delloo leen ko ci yàlla te niñ ko fiy delloo mooy war rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci seen at léegi waa ji daa ñëw ne man kat nañ jël ay exemple monsieur X mi baayam di monsieur A baayam monsieur A moo ma defaloon testament man mii di monsieur Z waaw léegi mu defal ma testament bàyyam génn àddina ma ñëw di réclamer moo du monsieur X ne ma ah du ci dal parce que bàyyam di monsieur A lim defoon testament ci alalam ji dafa ëpp un tiers bi déglu moo déglu benn wàllu bu mu wax waaw kuy juge doo dégg kenn rek mu ne waaw nga ne gongo mu ne waaw kon yow monsieur Z wax nga yow monsieur X est-ce que lii monsieur Z wax daa am loo ci yokk wala loo ciy dindi mu ne lool yi mu wax noonu la demee waaw mooy sama baay di monsieur Ade man monsieur X moom moo defal ko testament ne alalam ji nangam sangam nañ ko ci jox waaye nag sauf que problème bi mooy li ko sama baay di monsieur A defal testament sama baay kat li mu ko jox daa ëpp <coughs> waaw sama baay monsieur A li mu jox monsieur Z bi boo dajalee alalam ëpp na un tiers te nag yonent bi alayhi salaatu woon ah wa sulusu wa sulusu kathir aw kabir un tiers waaw ah un tiers booy def testament sax un tiers sax bari na tër wala waaw léegi daal monsieur le juge kon ah mbir maa ngi nii yow qaadil qudaa waaw mi nga xam ne yaay le juge de eh, fii nga xam ne réew mii nga xam ne charia la ñuy doxal. léegi monsieur le juge bu leen dégloo ñoom ñaar ñëpp mooy déglu na alxakamay ni ñaari kon ñaari côté waaw loolu mooy justice doo déglu kenn rek ñii déedéet waaw gis nañ yonent waaye dafa déglu Seydina Abdallah ibn Amr baayam di Amr dafa ñëw kalaame ko yonent waaye saa salaam le day day bëccëg yi di taxaw julli guddi yi te daa am soxna yonent waaye saa saam ko ne ko ne ko fexeel mu dajeeg man ba yonent waaye dem këram fekk ko fa mais bi mu da koo la ne ko ndax yaay wax lii mu ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad qultu ne wu jënd naa la sama baay ak sama nday yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dëgg la loolu maa ko wax ci kaw loolu nag ci la commencé ñëwul rek ah yow de añ ma la wa déedéet <laughs> waaw moo tax Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam ba gaaja waxee rek mu mu àtte ah ci la xame ne kenn du àttee noonu de tey moom xaw naa xaw naa gaaw ci tuuti moo tax Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam bi xam ne gaay ci lañ ñëw jàll mbéeru ah enjambe de mur ba daal di ñëw naan ko xasmaani baraa ba'duna ala ba'd taqum baynana bil haqq wala tustat wahdina ila sawa sawa'i sirat inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahidatun fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab lu mu wax déglul beneen côté bi de daa ñëw rek ne qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran min al-khulataa' la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilun ma hum wa dhanna Daawudu annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa kharra raaki'an wa anaab waaw mooy moom lii eh, moo ko daloon <laughs> gaa yi dañoo ñëw ne xasmaani la de ñaar ñuy xëccoo ngi kenn ki daa beew ci keneen ki waaw waaw dañoo bëgg na nga àtte ñu ci dëgg tabul jéng dëgg waaw nga jubal ñu rek ci cow wooralu yoonu dëgg muy yoonu siraatal mustaqim ci àtte bi ngay àtte kii kat sama mbokk la waaw dafa am quatre-vingt-dix-neuf bu manque benn ci ay ci ay ci ay ci ay nag ci ci ci ay xar waaw ay bëy man ma am ci benn mu ne ma léegi man naa jël sama bos jox ko ko waaw ba pare mu noot ma ci li nga xamante ne mooy ci ay propos waaw moom daal comme que moo ma dàq wax moo ma dàq wax fexe na daal ba sama xar yi daal sama kat moom mu am quatre dix neuf ma am benn mu fexe ba daal sama xar yi daal ma jël sama benn boobu daal di koy jox ba pare moo ma noot ndax moo ma gën a éloquent moo ma gën a mën a wax naa Daawud alayhi salaatu wassalaam bu ko defee bu matal téeméer déglu ko daa kii rek ne ko qaala bala zalamaka tooj na la kon de bi su'aali na'jatika ilaa ni'aaji bi mu laajee sa benn xar mi nga yor bëgg koo booleeg ah juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent boobu tooj na la waaw te ñu ëpp nag ñu bari ci ñuy associé seen alal ñenn ñi dañuy beew ci ñeneen ñi ba mu des ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dëgg-dëgg tey jëf jëf ju rafet te ñoon ñu néew lañ waaye bi mu ko waxee daa jekki ba àtte rek xam ne ah wa zanna mu leer daa wuudu annama fatanna kenn borom bi fitnaal na ko ixtibaar na ko kenn mbir mi kenn du àttee nii waaw waaw kenn du àttee nii moo taxit fastaghfara rabbah mu jéggalu boroomam ci àtte yi nga xam ne moom la def te déglul keneen ki te da koo defoon xalifatan fil ard ne ko yaa Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna an-naasi bil haqq waaw diggante nit ñi àtteel seen diggante xalifa ci kaw suuf àtteel diggante nit ñi bil haqq ci dëgg waaw kon nag loolu mooy eh, loolu la kon monsieur X ak monsieur <laughs> entre monsieur A bàyyi monsieur bàyyi yéedoon monsieur A monsieur X mi kalaame si woon wala boog monsieur Z moo ko kalaame ne monsieur A mii damaa ñëw di laaj baayam di monsieur A mi génn àddina moom monsieur X mii ne du ma jox ah lam ma joxoon ci euh, testament lu ëpp li nga xam ne mooy un tiers bu boobaa euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en général léegi daanaka wax jooju mooy yi nga xam ne mooy moom la ñuy wax rek. Euh, am na beneen wax ko waxu ñoom Seydina Al-Qasim bi euh, loolu it leeraloon nañ ko foofale euh, rahmatullah ala al-jami' que ne non loolu moom du dox waaw parce que waa ji dafay ahdasa fi amrina ma laysa loo xamante ne ni yonent way sa sam ne as yi ñetti këram bu nekk mu def fa benn sulus loolu du dox jamaahir dañu ne dañuy xool in am dawhu warasatu bu dee ne ñi koy doon dañ ne waaw suñuy baay de lii mu def boo xam nañ ne ëpp na li yonent waaye saa saa waaye ngir daay wéyal nañ ko d'accord nañ ci loolu dara newu ci man naa wéy buñ ne déedéet dañuy ba dañuy dañuy wàññi affaire ba mat sulus bu boobaa monsieur le juge dana ah, kon daal ngir maa ngi noonu leer na léegi kon yow est-ce que monsieur A monsieur A faatu na yow monsieur X est-ce que yéen ñaar ñëpp saxal ngeen ne sa baay yow di monsieur A waaye monsieur Z mii. wax na ne sa baay da koo defal testament bu ëpp yéen ñëpp ëpp na un tiers yéen ñëpp ci d'accord léegi yow wax ji mooy yow monsieur monsieur X yow la ñuy laaj yow man juge bi yow laay laaj est-ce que nga bëgg ngaa wéyal li sa baay def sa testament baay da koo bëgg a wéyal ci kaw lim ko nim ko defee wala boog da ngaa bëgg mu dellu ci ceer bi bu boobaa la parole revient à monsieur X si monsieur X dit que ah non man nag moom monsieur ki nu mu le juge. man daal damay delloo yonent bay saa saam un tiers bu boobaa danaan kon nag yow monsieur Z dañoo ko déggandoo kon yow amoo droit am lu ëpp un tiers ndax yonent bay saa saam moo ne woon as-sulusu wa sulusu kabir aw kasir un tiers te un tiers bari na wala rëy na kon loolu la mooy daal warasatey warasaan yi héritiers yi bu dee ne dañ koo wëyal ne baax na malgré tout ñoom d'accord nañ ci voilà sinon affaire bi du wëy kon nag affaire baa ngi noonu le kon loolu moo jëm mooy hadith bi ñu gisoon ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bii nag ñu jàng mooy hadithu euh, Seydina Jaabir mooy hadith numéro cent soixante-dix biñ tàmbalee téere ba léegi mooy bi mujj waxoon naa la fii buntu bi al imaam ñaari hadith ca fële jënd mu ne wa an Jaabirin hadith bii mu ngi koy jëlee ci Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji voilà as-Salami ah muy Seydina Jaabir Abu Abdillah radiyallahu anhu saxaabu bu siiw bokkoon ci waa al-Khazraj waa ahlul Madina waa al-Ansaar radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana Rasuulullahi mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàllali li sallallahu alayhi wa sallam mu ne nekkoon na ida xataba bu ma soon a xutba sermon ni nit ñi def sermon xutba waaw loolu nag euh, du ñu wax euh, ponk xutba yi ñu ci sopp ci boroom xam-xam yi rahmatullah na ñuy nañuy bàyyi ba ba ba occasion yi nga xam ne ci téere bi al imam dina indi yu mel noonu dina dugg ci yu mel noonu ah insha allah ñu dugg ci masalaay xutba nan la ñuy xutba ak tamit est-ce que nit mën naa ñëw def benn xutba au lieu mu def xutba toog euh, après jógaat mu def benn xutba ne gaa yi julli wala tamit beneen masala est-ce que nit mën naa ñëw xutba ci beneen làkk bu dul arab wala est-ce que xutba ci arab kese lañ koy def yooyu ay masaayil la insha allah taala wala est-ce que nit mën naa ñëw ci jàkke ji jumaa ji comme tey walilah alhamdu wal minna sànq lañ jóge ci jumaa ji walilah alhamdu wal minna <laughs> waaw <laughs> waaw vendredi dix ñu nekk ci jeexitalu shawwal waaw daanaka shawwal jeex na ma sha Allah yu fi gaaw na weeru ko kor gi le tay le tay le vingt-huit vendredi vingt-huit shawwal mille quatre cent quarante-quatre hein léegi eh, benn waay eh, eh, ñëw xutba bi mu xutba mais dafa xutba mais jiitewul keneen a jiite parce que ñu ne imaam bi manula xutba te comme que moo fi imaam bi léegi dañu benn waay boo xam ne moom mooy xutba bu xutba après nag mais sauf qu'on va pas diriger la prière sinon ça va faire scandale ñu ne ah ouais comment ça va faire scandale parce que fii y a qu'un seul imam ah sauf que comme que manula xutba ñu ne pourquoi manula xutba ñu ne soo déggul arab wala manu ko mais quand même moom mooy jiite voilà léegi est-ce que kon nit mën naa ñëw <laughs> waa ji xutba moom mooy xutbaal imaam bi quoi waaw kon mu kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xataba bu ma soona xutba ihmarrat aynaa bëtam yi day xonq waaw wa ala sawtu mu yëkkati kàddoom kàddoom yëkkati ko wastadda ghadaba ak meram tar hatta ba ka annahu mel ni moom mundiru jaysh day xupp ab armée boo xam ne da leen di galvaniser di leen soññ ngir ñu waajal xam ne naan leen wax yaqulu mu ngi naan sabbahakum wa massaakum sabbahakum mooy ah xëy na ci seen kaw waaw xëy ci seen kaw mooy mu di waajal mooy noon baa ñëw xam nga loolu mooy sa yanzilu li boroom eh, xaasiyatu al imaam as-Sindi rahmatullah alayhi wax bi muy sharh hadith bi ci sunan ibn Maaja rahmatullah alayhi mu ne sabbahakum ay nazala bikum al-aduwwu sabahan wal muraadu sayanzilu wa sighatu al-maadi lit-tahqiiq waaw mu ne mooy nazala bikum al-aduwwu al imaam as-Sindi rahimahullah mu ne mooy ne noon bi wàcc na seen kaw mu ngi ñëw sabaaxan ci suba di leen xëyu ngir ngir faagaagal leen te lim ci jublu mooy sa yanzilu dina ñëw mais da koo wax comme si au au comme lu amoon ba pare ngir wan leen ne am na lii ba leen di wax mooy mu ngi am. waaw sabbahakum sabbahakum wa masaakum boobu c'est pareil ak bële moo yonent waaye saa saam deel wax ne aywa gaaw leen jël leen seenu mat waaye ndax noon baa ñu ñëw songu leen ci guddi gi ci ngoon gi. waaw te mooy mu ngi mel ni agsi na waaw akbar waaye day mën a tekki leneen moo tax mu ne damir wa yaxtamilu anna dami anna damira yaqulu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wal jumla xaal wa damiru sabbahakum lil adab wal muraadu bihi qaruba minkum in lam tuti'uni voilà mu ne yaqulu boobale ne yonent waaye saa saa bu doon xubba yaqulu day wax mu ne loolu man na nekk ne comme munziru jaysh te annahu munziru jaysh mooy kii xuppu ab ab ab ab armée ku man di doon mu nekk yonent saa saa wala keneen li lu mel nii lay wax yow bu dee ne imaginez comme ñu ne noon baa ngi waajal ces manœuvres militaires ngir songu dëkk bi président bi xam ne état bii jegeeg ñoom hein déclaré nañ leen guerre wala même buñ ko waxul réellement mooy brûler de leur bopp mu ngi aux frontières ndax ñu ngi def lu ne di manœuvre di waajal di def ay entraînement de d'attaque ak yu mel noonu nan la ñuy jële capital beeg nan la ñuy songi réew mii président réew moobu ñi ko jiite yëg ko nan lay def à télévision wala yooyu discours boo xam ne pour toute la nation bu dee ñuy wax nation lañu bu dee chez les républicains <laughs> hein adressé à la république waaw te yëpp rajo yëpp site yëpp teg ko mu leen di xutbu nag waaw di wax ca kaw day yor ton ferme la yor d'une mine grave boo ko xamee xoolee rek xar kanam gis ne du président bi ñuy romb muy muuñ wala yu mel noonu mukk waaw min grave toobu kii naan mes concitoyens l'heure est grave waaw l'heure est grave yu noonu lañuy wax <laughs> ah ay yéena ma gën a xam yooyu kay kay kay yéen les poli yéen les les polytechniciens ñu ak ñi bokk les les les les gars yi ñu tudd laa bëgg wax euh, école po kii ngay euh, <laughs> géopoliticiens yi voilà les géopoliticiens yi dama gën a xam lool leur <laughs> égard je décrète la mobilisation générale waaw tout citoyen à de prendre les wala à l'âge de la majorité est appelé à se rendre au poste le plus proche <laughs> waaw militaire ak yooyu pour gars yi leen xam nga la ñuy wax mu ne yeneen may saam nag bu doon xutba ci bu grave la doon waxe waaw loolu lay wax waaye al imam as-Sindiyyu rahimahullah mu ne c'est possible que ne damir bi yàquli kooku moo yonent bi alayhi salaam boppam boppam lay wax mooy lan bu boobaa lan la ci jublu bu boobaa mooy kon ah mooy ne sabbahakum lil azab xëya na leen di leen jégal mbugal mi ñëw te jublu mooy bu mbugal mi jege na leen de in lam tuti'uni bu ngeen ma toppul man yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah la waa Quraysh di bi mu di muy door a woote woo génn ci biti Quraysh ci montagne bi woo leen gaa yi ñëw kan moo woote ñu ne al euh, Abul Qaasim la al Amin ñu ñëw mu woo yaa bani Haashim ah woo woo bëtu euh, Quraysh yi waa banu Adiy ak nàngam ak nàngam yaa bani Abdul Muttalib wax leen ne leen man kat ndawul yàlla laa mooy man boroom bee ma yónni ilaykum bayna yaday adabin shadid waaw waaw mooy bu ngeen ma toppul man de xuppaatekat laa boo xam ne borom bee ma yónni ci yéen nekk na nag sama kanam mbugal mu tar mooy lan pour képp ko ma toppul waaw kon loolu moom la al imaam as-Sindiyu rahimahullahu taala naan loolu it mën naa nekk na damir bi ci moom la mooy yaqulu xam nga yaqulu dafa am ñaan mooy yaqulu premièrement ki nga xam ne mooy xupp comme le général wala lu président bi nga xam ne menace d'attaque de l'ennemi mu ngi dal ci mu ngi waaj a dal ci dëkk bi waa noonu yaa ngi bëgg a songu réew mi muy wax discours mel noonu ak ku man doon wala keneen mooy yaqul munziru jaysh foofu nag mën a nekk ne munziru jaysh mooy yonent bi saa salaam ci boppam moom la waaw bu mel noonu ci la doon xutba loolu nag mooy moo doon ci li nga xam ne mooy bu doon ne comme li al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ne loolu noonu mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam du mooy selon les circonstances la woon waaw selon ana lan ana lan la nekkoon doon xutba waaw bu nee day xutba loo xamante ne ngir xupp nit ñi la non nii la doon mel waaw mooy ne bu dee ne lu grave wala da leen di xupp noonu lay waxe ton yu mel nii waaw moo tax sopp nañ ki nga xam ne mooy imaam bi bu dee day def par exemple xutba ci yawmal qiyaam wala ci yu bon yoo xam ne ñu xew na muy yu garaaw yoo xamante ne mën na indi sànjum yàlla wala am na ay jéye yoo xam ne dal na ndax te dara loo warala ko lu dul bakkaaru yi ñi ak mooy gi ñuy mooy yàlla bekkoor yu rëyeeg yooyu buy def xutba ajjuma noonu lay def waaw du xutba loo xam day ñëw yaa ayyuhan ak yu mel noonu dino day wax wax joo xamante ne nii day foor ala sawt waaw ban di dëgër ihmarra eh ihmarrat eh ayn waaw ayna wa ala sawt wastadda ghadab waaw loolu il faut kii xutba loolu it dafa am solo mooy too bi nga xam ne mooy ànd ak la ngay xutba waaw loolu nag lu tout le temps mooy dafa